moom tëdduñoo moom fanaan bokkub la la waaw te wuñ ñëwul dara loo xam ne lu ma sàngoo la wala lu ma sol la mukk waaw loolu de amul loolu moom amul waaw moom lu atee naaxu biñ ko dikkalee sëy sil ko ba léegi léegi nag eh. bi nga xam ne ci la wax nii Seydina Abdallah ibn Amr bi mu ñëwee après baayam da koo wax ci loolu liñ naan da koo discuter ci affaire boobu nag waaye daal xaw koo convaincre <laughs> waaw ndax moom jàpp na lii muy def ak jaamu yàlla la day jullil borom comme li euh, Seydina Abu Darda ci benn ci riwaay bi ko Seydina Salman waxee loolu mu ne ko waaw mais Salman mais nag may tere ma jullil sama borom tey wooral sama borom <laughs> mu ne ko ma ne eh, di laa wax nga naan ma lan <laughs> di nga di nga dox laa wax <laughs> waaw moo tax baayam bi nga xam ne nag ci la waxtaan ak moom ci loolu mais convaincre doom bi nga xam ne ci la yàgg bi nga xam ne nag ci la mbir mi yàgg moom la naan falamma taala mu gis ne daal situation bi moom soppeekuwul dara te wax na ne daa nekkoon koo xam ne yataahadu kunnata da doon bari lu mu doon ñëw ci kër gi di nemmeeku sama soxna si mamay gis ne affaire bi dara soppeekuwul mooy sûrement ñëwaat na fa laal laajaat soxna si gis ne ginnaaw ba mu ci waxtaanee ak doom ji mais soppeekuwul dara moom la naan falamma taala li nga xam ne nag gudd na zalika loolee alayhi ci moom sayna Amr zakara zalika lin nabi ci la demee wax ko yonent bi alayhi salaam daal di plaindre ci yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> waaw mooy moom dafa jàpp dafa xam ne responsabilité dugg na. waaw moom Seyna Abdullah ibn Amr ki non Seyna Amr ibn As wax naan doom ji mais soppiwul dara bu gisee koo xam ne moom kilifaam la bi kilifaay doom ji di Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na dem ndax day gis ne bu noppee bu toogee defut dara ah ñu ngi ñu ngi ñàkk a jox ndaw si kat akam te moom day gis ne am na ci part de responsabilité dëgg la wax na li waroon a wax. wax na li mu waroon a wax na li mu waroon wax waaw waaye comme que fajul mais am na beneen solution bu mën a nekk tax nag mu dem nag ne xaaral ma laal boobu xaaral ma laal boobu waaw moo tax mu daal di dem ndax kat di ñàkk a jox euh, euh, euh, di ñàkk matal ndaw si ay akkam moom mu mel ni co-responsable lay doon te même bu dee ne def na la maroon a def. mu dem tiis ko wax ko yonent bi alayhi salaam waaw moom la naan ah mu wax ko yonent bi alayhi salaam jàmbat ko ko fa lamma taala alayhi dhalika alayhi dhakara dhalika linnabi sallallahu alayhi wa sallam ci la tuddalool ci yonent dem yonent bi alayhi salaam tuddal ko ko waaw fa qaala yonent bi alayhi salaam ne ma alqini be waaw fa qaala alqinii bihi fa qaala alqinii ne yonent bi ne ma ne ko ah waaw am na ci woo xam ne dafa nii ngir moom mu ñëw ne ko na na na wax ko mu dajeeg man mooy na ñëw wala na waajal dinaa fa ñëw. ndax am na riwaay yoo xam dana daxala alayya rasulullah sayyidina abdallah na am dana yonent waaye saa saam dafa dugg ci man yii nga gis ne dana baayam fexeel mu ñëw dajale kook man mooy wax ko na ma gis na ma gis waaw waaw ngir régler loolu waaw gis nga boo nekkee responsable amul toog ñu lay wax yenn yi ngay ngay ngay soofantal affaire déedéet ak di jaay ne non yow li li li nga xam ne gis ay àq yu ñuy lu ñuy fula ay àq nit yu ñu doon respecté nga man ci dara nga toog loolu amoo ci droit bi nga xam ne ci la yonent way saa wax loolu ne ko alqini be fexeel daje mu wax ko mu dajeeg man fa laqituhu ba'd nee na ma dajeeg yonent way saa saa ginnaaw gi mooy suñu rendez-vous ba ñu daje waaw léegi nag biñ dajee mu ne ma fa qaala mu ne ma kayfa tasuum mu ne ma yow abdallah yow nan ngay woore mooy wooru wooru wooru naafila bien sûr la yow nan woore kayfa tasuum qultu nee na ma ne ko kulla yawm man de bés bu nekk laay woor nee na ma ne ko bés bu nekk tous les man je woor tous les jours ah bu nekk may woor <laughs> waaw waaw léegi nag qultu kul la yow qaala mooy loolu leeral na ci riwaay yi ñu gisoon ba mu ko waxee ci koor yi wax na ko nan lay war a woore na nga woor ñetti fan yu nekk ci weer wu nekk ainsi de suite ak la ca tegu la ca tegu loolu gisoon nañu ko fii dafa tënk yenn yooyu bi mu paree ci loolu mu ne ma qultu mu ne ma qaala mu ne ma bokk wa kayfa taxtim mu ne ma naka ngay xatmu alquran mooy alquran noo koy jànge kaamil bi nan nga koy jànge mooy te taa yooyu nag amul taa yooyu nag amul woon téere boo xam ne dañ cey def alquran yëpp buñ naan alquran baa ngi nii lii mooy kaamil bi sauf que ñoom dañ ko doon mokkal ak di ko bind ci ay parchemin ak di ko bind ci ay ay ay yaxu gëléem ay deru gëléem ak yu mel noonu dañ ci doon bind alquran bi. Abdallah ibn Amr nag da doon bind amaana moom am na lu mu ci dajaroon lu ak lim mokkal waaye daal da doon lii jotoon a wàcc ci alquran lépp moom moom xamoon na ko yonent bi saa ne ko yow nan ngay jàngi alquran nan ngay tëje kayfa taxtim xam nga xat mu mooy boo jàngee alquran ba koy tëj mooy jàng lépp mu jeex alxaatima mooy conclusion nan ngay jeexale mooy ci kaw ñaata bés wala ñaata fan. ngay jàng alquran ba mu jeex qultu ma ne ko kulla layla guddi gu nekk ma jeexal ma defub alquran ma jàng alquran <laughs> ma jeexalu kaamil bu doon tey <laughs> léegi nee na wa zakara sabaq léegi nag mu tudd li nga xam ne lu mel ni li jàll waaw ndax bu dee ci loolu <laughs> bu dee fële ci riwaaya bi nga xamante ne nii léegi mu ne lii imaamu Nawawi nag moo ko tënk waaw moo wax mu ne wa zakara nahwa ma sabaq mu tudd lu mel ni li robb te ñu gis ko ci riwaaya yële waaye boo demee ci Sahih imaamul Bukhari ci kitaabu fadaa'ilil Qur'aan baabu fii kam yuqra'ul Qur'aan foofu ginnaa leeral koor gi nan nga koy defe nan ngay ñaata yoon ngay tij Alqur'aan ngay defe xatmu ci Alqur'aan waaw nee na bi ma ko waxee kon kulla layla mu ne ma wa zakara imam an-Nawawi ne wa zakara nahwa ma sabaq ci xadis ba mu tudd lu mel ni du romb wa kaana yaqra'u ala ba'di ahli mu ne te moom léegi imam an-Nawawi rahimahullah kon mu sute ci xadis bi ay mbir ñëw ca fa muy jeex moom la naan wa kaana yaqra'u ala ba'di ahli as-sub' alladhi yaqra'u moo tax Abdallah bi mooy bi màggee ba nekk mag ba màggee moo tax ci riwaaya bi boo demee ci fi ñu la wax sànq dane bi nga xamante ne nii nag yonent bi saa saam ci la ko wax lool ba mu nekk mag mu ne fa laytani qabiltu ruxsata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhalika wa dhaka anni kabirtu wa da'uftu fa kaana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-sub'a min al-qur'aani bin-nahaar walladhii yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahaar liyakuuna axaffa alayhi bil-layl waaw loolu kon bi mu nekkee mag la ba ay jamono weesu mu ne moom Abdallah wa kaana yaqra'u ala ba'di ginnaaw bu mu rëccoo ay way aka neexoon waay aka neexoon mu daal di jàpp ca la ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di woon defal. permission lam koy woyofalam lam ko defaloon mu ne moom kat moo tax bi mu nekkee mag nan la doon def ci alquran bi wa kaana yaqra'u da doon jàng ala ba'd ahli ci lenn ci ay ñoñam ay njabootam ku ci jàppandi woon rek mu jàng nga toog muy jàng waaw as mooy boo xaajee alquran bi juróom ñaari xaaj ah muy set xaaj nan la doon def da doon jàng benn xaaj ci set yi ci boo xaajee alxuraan ñetti set xaaj mu jàng benn bi ci képp ku jàppandi ci ay njabootam rek waaw noonu la doon def mu ne as-subu alladhi yaqra'u mooy partie ba nga xam ne moom la doon jàng saa su ne parce que en fait imaamu Nawawi rahimahullah moo dagg affaire bi fii waaye yonent bi alayhi salaam euh, da koo waxoon ne ko waqra kanta alquran ni nga koy jànge lu mu ko waxoon mu ne ko mën naa lu puloo mu ne ko déedéet waqra fi kulli sab'i layaalin marra deel jàng alquran bi yépp ci juróom-ñaari guddi yu nekk benn yoon kon mooy dafa xaaj alquran bi ci juróom-ñaari fan fan bu nekk bés bu nekk mu jàng ci benn wàll nga xam ne u semaine bi di jeex moom tëj na alquran loolu la koy nekk bay saa saa wax Imaam An-Nawawi nag rahimahullah dafa tënk affaire boobu mooy waxu fii dana rek wa zakara mu tudd comme ni ñu tuddoon donc côté alquran bi comme mu tudd ko woon moo tax yow miy dégg da xamoo xalis bi man nga ne mais lii mooy la li mu ne day jàng euh, ci kenn euh, li mu nekkoon di def da doon jàng ala ba'di ahlihi lenn ci ay ñoñam lenn ci ay ñoñam as-sub'a alladhi mooy partie wàll ba mu waroon a jàng bés bu nekk di un septième benn ci juróom-ñaar bu nekk da ko doon jàng ya'riduhu min an-nahar bu manul a taxaw ci guddi gi moo xam ne day sonn da ko doon gaaral kooku ci njabootam min an-nahar ci bëccëg gi li yakuna axaffa alayhi bil layl ngir mu gën a woyof ci moom que ko doon def ci guddi gi allahu akbar kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw mu ngi noonu bu ñëwee ba guddi gi xam ne ne tey moom dina tar mu def ko guddi de bëccëg gi lay jël kenn ci njaboot gi daal di taxaw wala toog mu gaaral ko la nga xam ne moom la waroon a def ndax bis bu nekk war na cee jàng benn wàll ba bu ko defee ñetti euh, semaine bi buy jeex ay bis bi mu jeexal lépp kon nag noonu la doon def waaw léegi bi nga xam ne loolu la mu ne wa ida araada an yataqawwa aftar kanta côté koor bi bu bëggoon a gina dëgërlu xam ne é tey moom du du mën a continuer di woor de ndax mage na amatul force bi amagul kàttan bi ngir mu gën a mën a am force mën a def ci kanam mën a continuer après fan yi ñëw aftara da doon dog ay yaaman ay fan wa ahsa waaye bis ya mu dog da ko doon jàpp takk ko wa saama mislahunna woor bés yu mel noonu da koy fay mooy bu sentir que temps yii moom manula woor waaw kullu mri'in kullu nafsin bima kasabat rahina te nit ku nekk yaa gën xam sa bopp day xam ne manula woor ah suba de waroon na woor ndax bés yam waxoon yonent bi alayhi salaam ya ko yam yam yam tënkoon moom mais xam na ne manul mais du woor mais da koy jàpp da koy compter bu wooraatul bés yooyu yëpp mu takk leen compter leen bu dee bu dee fukki fan moo xam ne fukki fan la yoo xam ne foo jaar dina ko wooraat loolu lay wax ni waaw aftara ayyaman wa ahsa mu takk ko lim ba mu dog ba mu woor wa saama mislahunna mu wor lu mel noonu la lu tax mu doon def lii tam ma gën a ma doon gën nii am na ngànt hein karaahiya ndax bañ an yatruka mu bàyyi shay'an dara rek ci jaamu yàlla loo xam ne faaraqa alayhi nabi loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ba muy génn àddina dem moom la tàqaloo tàggaloo moom ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dem ila rafiq al lii la ko bàyyee woon jaamu yàlla ji ñoom saxaaba yi ñoom ñépp la woon lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ci la leen bawoon bëgguñu lépp di fekk yonent bi alayhi salaatu te du leen ca fekkaat duñ dem présenté ko ne ko ñu ngi woon sa la ñu joxante woon ak kàddu la ñu jaayante woon ak yow ba bés bii tey ba niñ fii toxoo loolu moo tax moom nag da doon bañ loolee moo tax mu doon takk bés ya mu manul woon a woor après daal di koy fay waaw mu ne kullu hadhihi riwayat sahiha imam an-Nawawi <laughs> mu ne kullu hadhihi riwayat riwaaya yi yëpp nag sahiha yu wér pekelek yu wér lañu mu'zamuhaa yi ci ëpp fi saxiixayn ñu ngi ci saxiixayn muy saxiixu al imaamu muslim ibnu al hajjaaji al qushayri an naysaabuuri rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu mu ne wa qalilun minha fi ahadihima lu néew ci li ba fi limi yëpp ci benn ci ñoom ñaar kese la nekk lool wax nañ la ko Euh, fu nekk euh, euh, na nga xam ne noonu la ñëwee ci as-sahihayni walillahi alhamdu wal minna kon ndax defoon nañu li nga xamante ne nii mooy taxrij bi en même temps hein te fu ñu ci romboon ñu ngi naan la lii nii fii la ko imaamul Buxaari solo solowe wala lii nii fii la ko imaamu muslim fii la ko ëndee kon euh, loolu leer na kon amaana leen na des wala am na benn bu ñu waxul woon am na benn bu ñu waxul woon euh, ndax biñ koy romb euh, dafa mel ni waxuñu ko mooy bi nga xam ne ci la doon wax naan wa inna li waladika alayka haqqan wala wa li waladika alayka haqqan boobu waxuñu woon fan la ne waaw boobu lañ waxul woon fan la ne wa am na ñu gisoon mu naan mu ne woon euh, euh, comme li Seydina Salman waxoon wa in li jasadika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan waaw loolu bi riwaay bi ñu euh, waxagul woon mooy li jasadika wa inna riwaay boobu nag al imaamu muslim rahimahullah moo ko indi wa inna li waladika alayka haqqan mooy hadith bi ñu la waxoon ah hadith yooyu yëpp am na imaam Muslim moom day dajal hadith mooy hadith mille cent cinquante neuf ci kitaabu siyaam baabu an-nahyu an sawmi ad-dahr foofu ba mu ëndee hadith biñ la ko wax lool. Hmm? bii beneen façon la beneen kii la boo xam ne ci Seydina Mujaahid la jaar mu ne wa haddathana Abdullah ibn Muhammad ar-Rumi rahmatullahi alayhi Abu Muhammad ah alyamaniyu rahimahullahu qala haddathana an-Nadr ibn Muhammad mu nekk nga xam ne moo ñu nettali mooy an-Nadr ibn Muhammad an-Nadr ibn Muhammad ibn Musa al-Jurashi rahmatullahi alayhi qala haddathana Ikrima mooy Ikrima ibn Ammar ibn Uqba ibn Habib mooy Ikrima ibn Ammar moo tax mu ne wa huwa ibn Ammar qala haddathana Yahya mu Yahya ibn Abi Kathir gisoon nañ ko Salih ibn al-Mutawakkil rahimahullahu ta'ala qala intalaqtu ana wa Abdullah ibn Yazid hatta na'tiya Aba Salama mu ne man dañoo dem muy Yahya ibn Abi Kathir dañoo dem Eh, man ak Abdallah ibn Yazid ba ñu dikkal Abu Salama fa arsalna ilayhi rasula ñu yónnee ko ndaw fa xaraja alayna mu génn ñëw ci ñun fa ida inda babihi da min inda babi daarihi masjid te buntu këram am na benn mosquée benn jàkka bu fa newoon qaala fa kunna fil masjid ñu ne woon ci jàkka ji di ko fa xaar hatta xaraja ilayna ba nu mu génnee fa qaala ñu ne ko in in tashaamu ah an tadxulu wa in tashaa'u an taqudu ha huna <laughs> fa qulna la bal naqudu ha huna <laughs> voilà <laughs> Allahu akbar mu ne leen ne bu ngeen bëggee waaw mooy choix la ngeen da ngeen di gaafal ngeen dugg ngeen bu ngeen gaafal bu ngeen di gaafal it bu ngeen ci bañ mooy bu leen neexee. in tasha'u voilà vraiment tasha'u in tasha'u voilà bu leen soobee an tadxulu ngeen dugg wa in tasha'u bu leen soobee taqulu waaw naa ngeen toog fii jàkk ñu ne ko bal naqulu waaw naa fii la ñuy toog léegi nag fa xadd fa xaddis naa dañoo bëggoon daal nga jàngal ñu xadis qaala mu ne haddathani Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu kuntu asumu ad-dahra wa aqra'u al-Qur'ana kulla layla waaw fa imma dhukirtu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam imma arsala ilayya fa ataytuhu fa qaala li alam ukhbir annaka tasuumu ad-dahra wa taqra'u al-qur'aana kulla layla fa qultu balaa ci la ko doon waxe nag naan ko bi mu ñëwee ba koy wax naan ko fa inna li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan hmm? riwaaya boobu bi mu jeexee imaamu muslim ca suuf wala ëndeeli mun a wa haddathanihi gunnaa gudd liñ wax de ah foofu ci riwaaya bi tamit wax na fa fa shaddadtu fa shuddida alayya ah wa qaala li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umr qaala fa surtu ila alladhi qaala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah yeneen tubaab yi saa saa am nee na may taral yeneen tubaab yi saa saa am ne ma ah amaana xamoo de amaana borom bi guddal saw fan de te bu boobaa mooy lii nii ngay engagé wu di ko jël naan man nga ko doo ko man de. <laughs> waaw mais nag waaw mu mujj wéy ca la yonent baay saa saa moxoon ba ma nekkee mag ma ma namoon lool soppoon lool waay waay aka neexoon waaye ma jàpp ci lu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ma léegi bi seen imaam Muslim indee loolu mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne hadis bi nettali na ma ko Zuhayr ibn Harb mooy Zuhayr ibn Harb ah, ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Rawh ibn Ubaada Eh, ibn al-Ala ibn Hasan Abu Muhammad rahmatullahi alayhi qala haddathani Husayn al-Muallim mooy Husayn ibn Zakwan al-Muallim rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi an Yahya ibn Abi Kathir gis nañ ko sànq bi hada al-isnad wa zada fihi ba'da qawli léegi mu yokk ci ginnaaw bi mu waxee min kulli shahrin thalathata ayyam loolu mu ngi ci biir hadis bi gisoon nañ ko ci riwaaya mu ne fa inna li kulli hasanatin ashra amthaliha fa dhalika ad-dahru kulluhu wa qala fi al-hadith qultu wa ma sawmu nabiyyillahi Dawud waaw loolu gisoon nañ ko nee na ma ne man Abdallah mais lan mooy lan mooy wooru yonentum yàlla di Daawud alayhi salaam lan mooy wooram yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ah nee na mu ne ma nisfu dahri xaaju dundam walam yazkur fil hadith min qiraati alqur'ani shay'a kanta riwaayu Zuhayr bi tuddul ci jàng alqur'an dara walam yaqul te waxul inna li zawrika alayka haqqan waxul kàddu googu ki sa dayf ki lay seetsi sa gan am na ci yow ak waaye walakin wa inna li waladika alayka haqqa te nekk na ci sa doom ci sa kaw xaq loolu la wax wa fi riwaaya kon gis nañu fi ñu newam kon walillahi alhamdu wal minna gis nañu lii lépp nga xamante ne moom la al imaamu rahmatullahi alayhi daal di indi a yaa ngi si war bu juumul wax nañu yëpp ah riwaaye yëpp wax nañ la fi nga xam ne moom la nekk kon bu imaamu Nawawi waxee li mu wax bi muy tëj nii eh, kon mooy eh, xam nga fi nga xamante ne foofu la nekk boo ko bëggee dellu eh, fa ngay dem kon walillahi alhamdu wal minna ah, am na bu des waaway ah daa mel ni wa fi riwaaya la saama man saamal abad qaalahu salaasa dafa mel ni boobu waxoo ko de waaw ah way ah loolu waxuñu ko ah waaw kon léegi kon baax na loolu al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi moo ko solo waaw <laughs> mu ne qaala wax nañ la bokk na ci ñu ko solo mu ne haddathana Waki' boo demee ci eh, musnad Abdullah ibn Amr haddathana Waki' mooy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih al-Kufi rahmatullahi alayhi Abu Sufyan qaala haddathana Sufyan ki leen nettali mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri al-Kufi rahmatullahi alayhi wa Mis'ar ak Mis'ar ibn Kidam Abu Salama rahmatullah al-Hilali an Habib ibn Abi Thabit an Abil Abbas al-Makki an Abdullah ibn Amr annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la sama man sama al-abad la sama woor man ka nga xam ne sama dafa woor al-abad waaw woor ba faw kooku moom woor déedéet waaw andi na ko ci yeneeni eh, kàddu moom al imaamu ki nga xamante ne mooy Euh, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala jamii kon nag euh, ndax bu dee fële hadith Bukhari yi indi ko mais foofu imaamul Bukhari yi dane marratayni ah waaw foofu dane marratayni kitaabu sawm baabu haqqil ahli fi sawm foofu Sayyidina ibn Amr dane bi mu waxee ne yonent bi saa saa ne fa sum siyaama Daawuud alayhi salaam qultu wa kayfa qaala kaana yasuumu yawma mu ne moom da doon woor li nga xamante ne mooy eh, eh, yawman wa yuftiru yawma wala yafiru idaa laaqa waaw loolu yi dafa mel ni riwaay boobu mu ngi noonu imaamul Buxaari moo ko ndi foofu léegi bu basoon doonul woon daw mooy yawmu zahfi bu daj bu dajeeg noon yi waaw qaala man lii bi haadaa yaa nabiyallah sallallahu waaw qaala ata la adri kayfa dhakara siyaam al abad qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la saama man saama al abad marratayn waaw mu ne yenent ware saa saam wax na ñaari yoon ne wooru ki woor euh, euh, ad-dahra waaye boo demee lu mel nii am na yeneen xadis yoo xamante ne nii wax na ko mais xadis sayna euh, kii Abdallah ibn Amr boo demee ci riwaaya imam Muslim foofu moom wax na fa ñetti yëpp voilà boo xam ne mu ngi ko indi kitaabu siyaam baabu nahyi an sawmi dahr mooy biñ ne woon même hadis boobu mille cent cinquante neuf imaam Muslim ni ci indi riwaaya yu bari foofu la nga xam ne mu ngi jaar ci Muhammad mu ne wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qaala haddathani Abdurrazzaq qaala akhbarana ibn Jurayj qaala sami'tu Ataa yaz'umu anna Abal Abbaas akhbarahu anna sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu yaqulu balagha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni asuumu asrudu léegi foofu fa muy jeexe mu ne fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa saama man saama al-abad laa saama man saama al-abad laa saama man saama al-abad kon mu ngi noonu kon nag ci kaw noonu fay foog na affaire yi nag jeex na de gis nañ yëpp kon noonu la ko al imaamu muslim abul hajj abul husayn rahmatullahi alayhi kon al imaamu nawawi bu waxee ca jeexital ba ne ah, haadihi riwaayaat saxiixa yii yëpp yu wér la mu'zamuha la jëpp fi saxiixa yi dañ naan yëpp sax ka la nekk boo seetloo yi fi wax yëpp wala ci benn bi ci ñoom li ëpp ci ñoom lañ nekk ñoo ko bokk solool wa qalilun minha fi ahadima li néew ci lool comme bi mu ngi te imaamul Buxaari indi na ko mais maratay ni la wax mais fii indi na lépp al imaamu Muslim ibn al Hajjaj mooy salaasa marrat yi indi na ko kon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ci kaw nii walillahil hamdu wal minna hein dañaa yem nii insha allahu taala bii di ñëw nag ñu ñëw ci njàngat yi kese ci hadis bii nii nga xam ne gudd na tabari nay njariñ insha allahu alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in